di xajjatul balaag di xajjatul kamaali wa tamaam di xajjatu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam. ah wa naxnu bi makka allah wa naxnu bi makka ha wallaahi wa naxnu bi makka. ñu ngi woon makkatal mukarrama ah ak si ngeen waaw walillaahi alhamdu wal minna yonent bi sallallahu ak si na makka ginnaaw ba mu génnee madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam mu agsi makkatal mukarrama kañ kañ la agsi Dhi Tuwa ci jataay bii xam ne Dhi Tuwa woon gisoon nañ xadiis yi koy wone ah? yu mawlaana ibnu Umara inda as-saxiixayn raxmatullahi ala al-imaam al-buxaari wa al-imaamu muslim ibnul xajjaaj al-qushayri an-naysaabuuri zi tuwaa guddik lan la fa agsi guddik dimanche hmm? fekk quatre jours ñoo romb ci dul xijja waaw la la génnoon min dul qa'da la génnoon madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mu dugg ci Medina quatre jours après Zul Hijja mu dugg ci Makka Zi Tuwa parce que Zi Tuwa presque ci Makka la dafa jege lool fala fanaan comme niñ gise ci xadiisu Mawlaana ibnu Umar yi radiyallahu taala anhuma daldi fay fala jullee fala sangoo tamit dugg biir Makka nahaaran daldi dugg biir Makka nahaaren léegi gisoon nañ côté bi mu dugge mooy ci kaw ci kada ci kaw min as-saniyati al-ulya fa la dugge moom aleyhi salaatu wassalaam daldi fa la dugg ci Makka ci al-Hajun fa nga xam ne fala almeeru Makka yi fa mu féete muy alxajoon ci bërëb boobale foofale la dugge moom aleyhi salaatu wassalaam ci la dugg ci Makkatal Mukarrama fekk bëccëg la waaw duggul guddi ndax zituwa la fanaan daldi dugg ci Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takriman Euh, am na nag loo xam ne al imaamu ibnu umar radiyallahu anhuma daal dina koy préciser euh, loo xam ne al imaamul buxaari tudd na ko ta'liqan al imaam ibnu umar radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama bi nga xamante ne nii ci la dugg parce que moom da koo def al imaam ibnu umar dafa nekkoon koo xam ne comme ni imaamu Naafi' daal di soloowa ci moom nettali ci moom nettali mbiram ne anna ibna Umar kaana idaa daxala adna al-harami amsaka an at-talbiya thumma bi Zii Tuwaa ha mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam de bu dane mawlaana ibnu Umar bokk radiyallahu taala anhu ma wa ardaahuma mu ne bu ma soona agsi fi gën jege ci xaram bi alxaramul makki gisoon nañ entre alxill wal xaram loolu gisoon nañ ko duñ ci dikkaat mooy bu jóge woon fële wax nañ la jamono yii yépp yonent bi aleyhi salaatu wassalaam depuis mu ihlaal doonuñu woon doonul woon deñ ak saxaabaami radiyallahu anhum di talbiya di labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak loolu waxoon nañ la bërëb yi nga xam ne gin nañoo sopp nit ki di ko gin a wax bu yéeg ak jamono yéeg ak wàcc ak yooyu nga xam ne bu dee oto nga yor bu yéeg genre foo xam ne fu kawe la wala descente wala yu mel noonu ah yooyu yépp mooy nga bari li nga xam ne looy talbiya bu dee ci avion atterrissage yeeg yooyu yépp ngay talbiya yéen yëkkati seen kaw seen baat ca kaw ci labbayk allahumma labbayk labbayka laa sharika laka labbayk inna alhamda wannicmata laka walmulk laa sharika lak bi nga xam ne ci la ak agsi àddinal xilli dafa arrêté dafa arrêté li nga xam ne mooy talbiya bi mooy bi magsee si tuwaa foofu le ah ndax lan mbir mi àgg na maxilla waaye après daf ko reprendre at après comme niñ koy gisee ba ci ayaamu mina moom aleyhi salaatu wassalaam moo tax al imaam al xaafid ibn kathir di mu tuddee lii ci al bidaaya wa nihaaya kulli bokk xaasilu hada hada mudaafun ilay kulli badal wa xaasilu hada kullihi annahu alayhi salaatu wassalaam lamma intaha fi masiirihi ila di tuwa wa huwa qaribun min makka mutaaximun lil xarami amsaka an at-talbiya li annahu qad wasala ila al-maqsuud wa baata bi daalika almakaani xataa asbaxa fa salla hunaaka subax ah après mu wax bërëb ba nga xam ne fa la Mawlaana Nomar dafa décrire fa mu jullee ba mu waxee loolu lépp mu ne summa xtasala salawaatullahi alayhi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi li ajli duxuulihi makka summa rakiba wa daxalahaa nahaaran jahratan alaaniya min as-saniyati al-ulya allati bil-batha'i wa yuqaalu kada liyaraahu an-naasu wa yushrifa alayhim wa kadhalika daxala minha yawm al-fathi kama dhakarna hmm? al imaam al-hafiz ibn kathir mu ne lii lépp daal en gros ah, fekk mu nettali xadiis yi gisoon bi weesu ci bi mu ñëwee di tuwaag yooyu mais ñun li ñu fàtte woon mooy du tudd talbiya gi ñu tudd léegi ne da koo arrêté waaw talbiya bi mu doon def bi mu agsee foofu dafa arrêté talbiya bi moo tax mu ne wa xaasilu hada kulli en daal lii lëm li mooy le ramas ngay ramasser ci kii bi mooy ne moom alayhi salaatu wassalaam hein mu yonent bi sallallahu alayhi wasallam lamantaha fi masirihi ila di tuwa bi nga xam ne ci la agsi pare ci mooy ci doxam gi nga xam ne moom la doon dox moom aleyhi salaatu wassalaam jóge madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam di ñëw makka xajjan ba mu agsee ila vi trois fi nga xam ne mooy vi trois wa huwa qaribun min makka mutaaxibun lil xarami dafa jege makka daanaka quelques jets de pierre de la Mecque liñ naan fii dafa jege tellement à quelques un euh, jet de pierre de chez moi wala yu mel noonu ah mais àggul ci du ci xaram bi hmm? mu ne am sa kaamit talbiya ba mu agsee faw dafa arrêté li nga xam ne mooy talbiya bi ki ñu ko xamal mooy Mawlaana Ibnu Umar moo ñu ci jotaay bi weesu fiitu wàllam fa def yooyu ah radiyallahu mu ne lu tax li annahu qad wasala ila al maqsuud ndax kat talbiya gi agsi na dañ doon wuy borom bi talbiya bul fàtte li muy teg labbayka wuyu naa la labbayka allahumma wuyu naa la yow sama boroom labbayka maa ngi dellu di la wuyu labbayk innal hamda mbooleem xeeti cant yi wan ni'mata mbooleem xeetu xéewal yi laka ñeel na la wal mulku ak nguur laa sharika lak amoo ku ñu lay bokkaale mooy wuyu naa woote ga nga waxoon sa jàmb Seydina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam mu woote wa addin fi nnaasi bil hajji ya'tuuka rijaala wa ala kulli daamirin ya'tuuna min kulli fajjin amiiq mooy wuyu naa woote boog suñu maam Ibrahim alayhi salaatu wassalaam doon woote te suñu borom jox ko ci digal ne ko wooteel gis ngeen bañ gisee mu ne waa man sama baat moom fan lay tollu suñu borom ne ko wooteel rek man maay jottali yow nag booy ñëw waxoon nañ la nañuy bàyyi esprit boobu nañ koy. intégré que ne ñun duñu wuy ci borom bi waaw yaa ayyuha amanu stajibu lillahi wa lir rasuli idha da'akum lima yuhyikum yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal istajibu wuyu leen istajibu na ne présent na ngeen wuyu lillahi ñeel borom bi subhaanahu wa taala ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam idha da'akum ndax ñoom duñu leen woo lu dul li maa yuhyikum lu dul ngir loo xam ne daleen leen di jariñ da leen dundal di dundal seen xol yi waaye noonu lay dundalee seen yaram yi ndax xol buy dund day may effet ci yaram bi da ciy feeñ à travers yaram bi xol buy dund waaw moo tax inna fil jasadi mudghah waaw ida saluha saluha ida al jasadu kulluhu wa ida fasada wa ida fasadat fasada aljasadu kulluhu ala wa huwa la pour walla ne li ci xol bi ça transcende bay feeñ ci day génn ci cëru nit ki waaw waaw moo tax ak yiiw ak yiiw day dépasser xol ba mu ne waaw waaw ndax moom ka shajaratin tayyiba la waaw asluha thabitun wa far'uha fi samaa waaw kon mu ngo bu bu bu bu dee racines yi enraciné na bu baax daal dinay dugg bu baax ci suuf si ba sax ci waaye nag far'uha kariya fi as-samaa'i mu nga ca kaw waaw nu ca suuf bi dina baaxe muy feeñ ca kaw nu xol bi gën a baaxe muy feeñ ci yaram wi waaw moo tax al yonent bi aleyhi salaatu salaam dane am na ci yaramu doomu aadama mudra benn aw dog aw dogu yàpp woo xam ne ida saluhat gis nga bu baaxee bu yëwee nii saluhal jasadu kull yaram bi yépp moo ci jaar yiw réformé wu baax yéwén waaye wa ida fasadat waaye gis nga suux woo wala bu yàqoo fasadal jasadu kullu yaram wi yépp yàqu alaa waawee alaa yi bu ngeen ma yëgal leen loolu woowu dog woowu dogu yàpp mooy lan mu ne alaa wa hiya loolu la le mooy lan al bu mooy xol doomu aadama waaw kon loolu lu ama am solo la kon labbayk allahumma labbayk hmm? labbayk la sharika laka labbayk nañ ci bàyyi xel ne borom bi la ñuy wuyu ñoom mi nga xam ne nee nañu wuyu ko moom ndawam bi sallallahu alayhi saa bu ñu woowee ndax moom du ñu woo lulul ci luy luy waaw moo tax kenn ginu la nekk ci ndaataa tëllëx jullit bu tegu ci lislaam teg ko ala bayyina yor nuurun boo xam ne moo koy leeral muy alquran ak xadiis yonent mi alayhi salaatu salaam waaw problème mu anxiété ak problème mu jamono ji anxiété stress gaa yooyu dara la ci dul xam lu dul ci liñ koy nettali rek naan mu xam ci lay xam ne lii existe na waaw ay lu xew nga jàpp ne tey ma dee lu metti lu la lu la dal nga jàpp ne ga eh, man de moom yàqu naa àddina alaaxira déet ñoom loolu du leen dal waaw parce que buur yàlla moo moo moo alqa sakinata moo sànni li nga xam ne mooy ak teey ci seen xol yi ak dal kon mu ne <clears throat> kon yonent bi alayhi salaam kon bi mu agsee fii moom al imaam al xaafiz ibn kathir dafa arrêté li nga xam ne mooy talbiya gi lu tax ndax agsi na waaw ndax agsi na fi nga xamante ni mooy mooy bërëb bañ mooy dangaa wuy ji li'annahu wasala qad qad wasala ila al-maqsud mooy la taxoon ngay wuyu agsi nga da ko doon wuyu ngir ñëw ci kaaba ji agsi nga <laughs> voilà moo tax mu arrêté ko foofu. Hmm? mu ne wa baata ginnaaw gi mu fanaan bi daalika makaan xatta asbaxa ci bërëb boobu Dhi Tuwa comme ni ñu ko gisoon ba ni muy xëy fa salla hunaaka as-subha hunaalika mu julli foofu fële as-subha li nga xamante ne mooy julli suba ci bërëb boobu nga xam ne imaam Ibn Umar daal dina koy décrire hmm? mu ne summa ginnaaw loolu irtasala la fa sangu kon moom. Euh, kon d'après al imaam al xaafis ibn Kathir ak ndax euh, dëkk la riwaaye yee da doon wax ne yonent mi aleyhi salaatu salaam dafa julli après mu sangu mooy wa wax tasala mais wa tekkiwul ne affaire bi dafa kii nu mu tudd euh, euh, succession la wàllu succession contrairement ak summa hmm? summa moom boo ko gisee mooy succession la bu ma nee xumtu summa akaltu summa daxaltu wala ma ne qumtu summa daxaltu summa akaltu loolu dañuy xam ne succession la bu ma nee jóg naa summa gannaaw ba ma jógee <coughs> akaltu ma daal di lekk non ma daxaltu ma duggu ginnaaw gi ma lekk loolu dañuy xam ne suc mooy bii laa def après ma def bii mais bu ñu nee qumtu wa daxaltu wa akaltu loolu tekkiwul ne succession la mooy man na nekk ne man damaa lekk ba pare daal di jóg daal di dugg wala damaa dugg ba pare ah daal di lekk après bi ma lekkee damaa toog après ma jóg alors que summa ala taraaxi mooy par ndànk la ah kon moom nag euh, nu mu tudd Mawla euh, euh, parce que hadith bi ñu gisoon bi passé dane baabu irtisaal al irtisaal inda duxuli makka comme li al imaamul buxaari ni mu ko tudde woon euh, Naafi' dana woon kaana ibnu Umar anhuma idaa daxala adnal xarami fi gën a jege bi amsaka ani talbiya mais waxoon nañ ko lu tax waxoon nañ ko affaire bi <laughs> si gisoon nañ hadith bi wala dama dañ ko sute woon Euh, bon parce bi waroon doon def di di vérifier kii bi mooy bi ñu mujjee def nii dama koo dégluwul moo tax waaw dégg moo tax wóoruma ndax waxoon nañ ko mais apparemment waxuñu ko woon <coughs> mais daal baax na bu ñu ko waxoon it nuurun ala nuur voilà mu ne kon bu duggoon ala anna al harami amsaka an talbiya thumma yabitu biditu waa ginnaaw bi voilà kon day arrêté d'abord laata ba ca guddi ga mu fanaan fa summa ginnaaw gi yusalli mu julli bihi subha wa yaghtasil voilà waaw lii moo tax voilà summa ngo wax na dëgg summa yusalli bihi subha wa yaghtasil wa yuhaddithu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kaana yaf'alu dhalika yonent mi alayhi salaam defoon na lii nii si si bii waxuñu ko woon xadiis bii waxuñu ko woon <coughs> moo tax kon loolu la mooy sangu bi après la en tout cas ci zaahiru xadiis bi moo tax al imaam ibn euh, kii euh, al-Haafiz ibn Kasiir mu ne kon kon day julli ba pare summa ginnaaw gi tasala mu sangu salawaatullahi wa salaamuhu alayhi yal na julli borom bi subhaanahu wa ak ay jàmmam ak i sëlmalam nekk ci moom li aj yi lan moo tax li aj li duxuuli Makka ndax li muy dugg Makka waaw summa ginnaaw gi rakiba mu war wa daxalaha nahaaran jahratan mu dugg biir Makka ci fàng mooy ci bëccëg gi mina saniyatil ulya allati bi batha bi nekk bathaa lañ naan kada ngir gis ko xam li nga xam ne noonu lay def ah, <coughs> kon nag mu ngi noonu mooy ci côté foofu lañu ah, mooy ci côté almeere la alxajuun mooy almeeru Makka yi alxajuunu alxajuun foofu mooy fi nga xam ne moo féete almeeru waa makka yi foofu wële la ne mooy maqbaratu ahli makka mooy asaniyatu al-ulya léegi nag ñu war a léegi makka ba mu ñëwee lan def voilà loolu moo ci tegu loolu nag moo ci tegu ah kon mu ngi agsi kon le 4 4 4 jours après ci mois Zul Hijja boo jàppee 25 la génnoon Medina 25 muy bésub samedi ah 26 te weer wa deewut matul woon 30 gi loolu gisoon nañu ko <laughs> voilà kon 25 mooy la génn 26 27 28 29 4 plus 4 yi kon 8 jours. <clears throat> moo tax loolu la imaam al-Hafiz Ibn Kathir même waxoon jamono yooyu foog naa tudduñu ko woon ba doon régler ban jour la yore ci maanaam saa saa génn waxu ñoom imaam Ibn Hazm yooyu ak lii al imaam al-Hafiz Kathir waxoon ngir wane ne bésub samedi la du bésub euh, man la nekk bésub àjjuma te jeudi da koo nekkul waaw kon huit jours léegi nag bi mu agsee ana moo xew loolu nag. ah lañu as-sayyidatu lan la njëkk a def as-sayyidatu Aïsha radiyallahu anha mu ñuy nettali ci xadiis boo xam ne gisoon nañ ko keroog ci jotaay ban jotaay lañ doon <laughs> mooy bi weesu ni ci teg bi ko jiitu <laughs> dañuy gis masalaam est-ce que tawaaf <laughs> parce que en ba mu koy dégluwaat euh, bon am na ala yoo xam ne dama ne woon waaye yii de moom baaxoon na ci mais bon même nii nii fàtte war naa masala yooyu <laughs> mooy pour bi ñu doon wax naan est-ce que alxaid wala sax d'une façon générale est-ce que am la condition la ci tawaaf wala déet hein am na yenn kii yoo xam ne bon moo koy déglu la ci sama xel dem ma ne lii de manoon na mais bon même nii may wax ak yéen <laughs> fàtte naa <laughs> tilkal masaa'il saway fàtte naa leen mais yàlla baax na noonu la gënee daa ah, fekk noonu la gëne léegi Sayyidatu Aisha boobu tuddoon nañ ko bi ñuy joxe dalil waa jumhur min al xanafi non min al maalikiyati wa shaafi'iyati wal xanaabila rahmatullah alayhim këne si moo kii nu mu tudd affaire bi nga wax sànq mooy tawaaf il faut nga am laat waaw seen bo bokkoon na ci liñ doon laye mooy xadiis bii ñu war a gis muy xadiisu Sayyidatu radiyallahu taala nekk ci saxiixayn al imaamul Buxaari mu ko indi ci baabu tawaafi ala ala wudu baabu tawaafi buntu ak tawaaf yi wër Kaaba gi ala ci kaw ak laab ci kaw njàpp waaw njàpp nag mooy ki nga xam ne njàpp moom la war mais ki nga xam ne moom dafa nekk ci moom tiim lay def mooy ablution sèche moom day tiim voilà kon mu ne haddathana Ahmad ibn Isa al kon mu ngi wax yonent bi alayhi salaam dugg nañ Makka de <laughs> waaw kat kat kat kat kat balaa nag mu des nag jaamu fa yàlla yi nga xam ne moo koy leeral moom alayhi salaatu wa salaam mu ne xaddatanaa alimaam albuxaari nañu ahmad ibn isa suma sëriñ di moo ñu nettali di ahmad ibn isa qaala mu ne haddathana ibnu Wahb nettali nañu al-imaam ibnu Wahb qaala mu ne axbaranii nettali na ma Amru ibnu al-Haaris sama sëriñ di Amru ibnu al-Haaris moo ma xabaare an Muhammad ibnu Abdirrahmaan ibnu Nawfal al-Qurashi al-Qurashi mu ne ki wax nettali mooy Amru ibnu al-Haaris an Muhammad mu jële ci Muhammad ibn Abdirrahmaan di doomu ko ñu Abdirrahmaan ibn Nawfal al-Qurashi ko jowoon ci waa Quraysh annahu sa'ala Urwata ibn Zubayr voilà ah kon Muhammad ibn Abdillah Abdirrahman ibn Nawfal al-Qurashi moom moo laaj Seydina Urwa ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anil jami' fa qaala mu ne ko ah fekk da ko laaj ab laaj bon <laughs> bon nañ bàyyi laaj boobu parce que dañuy gën a kii rek <laughs> léegi en tout cas nañ jëm ci l'essentiel li ñu soxla fii mu ne fa qaala nee na Seydina Zubayr ne que Seydina Urwa radiyallahu anil jami' fa qaala mu ne qad hajja an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko dëgg dëgg yonent bi alayhi salaatu wa salaam aj na de fa axbaratni Aishatu radiyallahu anha anna awwala shay'in bada'a bihi hiina qadima annahu tawadda'a thumma taafa bil bayt allah hein moo lii leer naan leer na kay mu ne sayyid sayyidna Urwa di tontuwaay mu ne ko haddathatni ak fa axbaratni mu ne saa dëgg-dëgg aj na fa axbaratni mu xabaar ma mooy ki ma xabaar lii ma lay mooy kan Aysatu mooy sama tànta mooy ummul mu'minin as-siddiqatu bint as-siddiq radiyallahu anhuma di sayyidatu Aisha radiyallahu anha anna awwala shay'in nee na mbir mu njëkk njàll beenu lu yonent mi alayhi salaam def li mu njëkk a def la première chose premier acte bi mu def ba mu duggee Makka ah anna awwala shay'in bada'a bihi hiina qadima ba mu dëgmalee agsi annahu kana moom sallallahu alayhi wa sallama tawaddaa dafa laa dafa jàpp waaw kon sangub duurtu waa gi rek mooy loolu taxul ñuy wax <laughs> waaw ndax bi mu nee dafa bi mu agsi waaw hiina qadima annahu tawaddaa dafa jàpp waaw summa ginnaaw gi taafa taafa mu daal di wër bil bayti ci li nga xamante ne nii mooy hein mooy mu daal di def tawaaf circumambule circumambulation wala toire en tout cas bon mooy circumambulation <laughs> tawaaf su kon xam nañ ne lii la ñun après hadith bi day wax leneen loo xam ne moom la ko waaja laaj lay wax mais ñun sëy naa Urwa leeral nañu fii que ne kon yonent ma lay sax sax ba mu jógee fële loolu nañ ko jàpp gis nga hadith yi mooy da ngay jël hadith fee jël fii jël fii ngir nga am totalité ñu ngi ñëw nag <laughs> ca hadith sëy naa Jaabir ibn Abdillah <laughs> waxoon nañ ko mais hadith boobu sax duñ ko jël en entier parce que en entier dañuy replonger waat Médina di ñëw ba ci yoon bi mais yàggul ci yoon bi après boobu mais dinañ mais surtout biir màkk fii moom ah, aka ñoo ko soxla xadiis boobu bu seydinaa kan jaabir ibn abdillah ibn amr ibn haram radiyallahu anhuma bu gudd bi ci sifatu hajjati rasulillah alayhi afdalu salaati wa azka salaam kon kon xamal nañu ne seydinaa urwa loo xam ne sayyidatu Aisha moo ko nettali ne ko laata bi mu dëgmalee li mu njëkk def mooy annahu tawaddaa dafa jàpp waaw summa taafa bil ginnaaw gi mu daal di wër kaaba gi lii nag waxoon nañ la te ah, lii mooy tegtal la ngir waa jumhuurul ulamaa comme niñ ko gise woon ci jataay booba këne am laab ngir mën a tawaaf condition la <coughs> contrairement xanafi yi liñ ne ñoom waajib la mais nag du du charte du condition lu obligation la mais nag du condition du loo xam ne charte la ci mbir mi ngir mbir mi baax waaw ndax lan ñu ne ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu waxee sarif Sayyidatu Aisha radiyallahu anha ne ko defal lépp lu aji kii kii kii kii aj di def sauf que bul bul jege kaaba gi bul wër kaaba gi bul wër kaaba gi mu ngi nii moom ba mu ñëwee bay dugg non seulement jullit dafa sangu bi mu bi mu jullee par dafa sangu fajar après mu ñëw bi mu agsee dugg biir Makka mu jàpp laata muy commencer tawaaf ndax la mooy ndax da war a takkook jàpp comme li xadiisu Mawlaana Ibn Abbaas bi wax. te ñu ko soloo am na ci waa saabu sunan ñu ko soloo ak al imaam ku mel ni imaam euh, euh, at-tirmidhi rahmatullah alayhi kene bi lenn la mooy ne kii salaa la at-tawaafu bil bayti salaa wër kaaba gi ak julli la waaw sauf que julli la boo xam ne dañ cee daganal wax kon loolu dañuy xam ne kon lii nii mu lay yoon jàppal dalil la woon waxoon tuddoon nañ ko booba léegi nag <coughs> bi nga xamee ne ci la def loolu moom yonent bi aleyhi salaatu wasalaam xoolal Seydina Jaabir hein Seydina Jaabir waaye waaye taxawal bi mu bi mu jàppee dugg ci Kaaba gi am na loo xam ne c'est connu mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ñu jàngaloon comme ni hadith bi ne ci saxiixu al imaamu muslim ibnu al na ko qad rawaahu al abu daawud ak al imaam na ko noonu al imaamu an mooy li mu waxoon <clears throat> ne bu ñuy dugg jàkka mooy ñaan ngam doon def bismillah allahumma salli ala muhammadin li abwaaba rahmatik loolu lu ñu jàngaloon la lu ñu xam mooy même bu ñu rapporté wul que ne yeneen ci ma lay sàssam keroog bi muy dugg ci kaaba gi ci jàkkaay kaaba gi wax na ko <clears throat> mooy loolu dañ koo xam ndax moo ne woon bu ñuy dugg ci jàkk loolu la doon ñaan te loolu la ñu mais allahu bismillah <clears throat> voilà ba pare nga dugal sa tànku lan sa tànku ndejoor waaw sa tànku ndejoor mooy tànk <clears throat> droite ngay jëkk a dugal. loolu mooy boo dugg ci jàkkaan boo dugg lépp bépp bërëb boo xam ne moo gën fu nga jógee léegi booy génn c'est le contraire loolu foog naa simple la cest à man bu may dugg jàkka parce que jàkka mooy bërëb bi gën ci bërëb bi suuf si moo ahabbul biqa'i 'inda allahi al waaw suuf yi nga xam ne comme ni ko xadiis ba di waxe ah, mooy loolu moom dafa leer ne bërëb yi gën ci bërëb yi mooy jàkke yi baax na ba fa lañ naan baytullah mooy néegu yàlla yi waaw mooy mu ñoo gën ñoo gën mooy jàkke yi léegi nag mooy bu may fay dugg ci jàkka yu yonent ma lay saa saam nee na nañu wax bismillah ci turu buur yàlla mi nga xam ne fii buyutin adina allah buur yàlla moo joxe ndigal moo digle waaw an turfa wa yuzkara fi ismi ñu fa yëkkati waaw gis ne c'est des lieux yoo xam ne lieu de d'adoration waaw lieu jaamu yàlla la jàkka du du lieu politique du ndajem politique waaye it jàkka du bërëb boo xamante ne nii bërëbu njënd ak jaay la loolu moo tax yonent bi aleyhi salaatu salaam ne képp koo xam ne ñëw na fi di fi seet lu réer nee leen ko laa raddahu llahu aleyk inna al masajida lam tudda li hada koo fi ñëw di seet lu xam ne nee na da koo réer ci jàkke yi comme waa dafa ñëw ñëw dugg ci di ko laaj naan na ni laaj naan gëléemam gisu ngeen ah waaw nuyoo gisu ngeen gëléem gu réer yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko yàlla na bu la ko yàlla delloo jàkka yi binduñ leen te leen ngir lool te da doon tere njëndum jaay ci biir jàkka da ko doon tere kay moom alayhi salaatu wassalaam waaw parce que du loolu foofu du suuqu duniyaa waaw du suuqu duniyaa du marché àddina ba nit ñi ñëw di fa di fa di fa yaxantoo ka waxaalee ka jënd ka jaay waaw fii buyuutin adina allah an turfa wa yuz an yurfa wa yuzkar fii isma ñu fay yëkkati an yurfa wa yuzkar fii isma fii ismuhu loolu la kon mooy jàkka yi boo fay dugg suñu bo yonent bi aleyhi salaatu salaam nee nañu wax bismillah allahumma ee eh buur yàlla subhaanahu wa taala salli yal na nga julli ala muhammadin wa sallim yal na nga julli ci suñu sang bi di sayyiduna muhammad ibn abdillah rasulillah suñu sang boobu di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam al-qurashi al-hashimi radiya alayhi salaatu wa salaam yal na nga julli ci moom wa sallim te nga sëlmal allahumma ginnaaw ba nga ndax loolu mooy caabi ji ah gis nga bismillah salaatu ala nabi mooy caabi ci lépp waaw lu la jafe rek lu la jafe lu ne bismillah salaatu ala nabi salaatu ala nabi mais jeex na moo tax jullit bu xam ñun jullit ñi am nañ lépp waaw am nañ lépp mooy caabi lépp mais ñun dañ ko fiy bàyyi parce que non non saa non ça ça ça ne boo leen nee jàpp leen ci falaxeeg naas yii musluwaay qul huwa falaxeeg naas yi musluwaay ñu ne waaye <laughs> waaye yii yëpp baax na waaye nag foog nga teg ci dara de waaw. nan lañ lay waxe loo xam ne mooy sunna yonent mi alayhi salaam nga xam ne bi a tey ni wàccee dafa bàyyi lépp comme ni ko sayyidatu Aisha waxee nekk ci loolu jàpp ci loolu hein yow nga toog moom mi xam alayhi salaatu wassalaam ne def leen lii ankaaru sabaax wal masaa ñu ne ko fi ñukk teg ko fee ni dége di seeti ay tal samak ay ay ay tur yoo xam ne kenn xamoo turu la xamoo lu mu doon ñu ëwal la ko ne la takkal dina baax ngay amit problème jàpp ne nit ñi la ndekete yoo li nga takk la ndax ay jinne lañ la fi dóoral ak yoo xam ne xamoo ci dara wala sax ban na nekk yoo xam ne sax dañ naan ay turu yàlla la waaye gaa yi jël côté zulmaani gi yen la ko waaw côté <laughs> côté lëndëm gi la la leen la la yen nga toog nag di am problème bu rëy doo xam noo ciy génne ndax lan yow dangaa dese asiqatu bi bi rasulillah alayhi salaatu wassalaam moo des sa am confiance ci njàngale ak hadiyu yonent bi alayhi salaatu ak fi ba moo tax li la dal dal moo tax ñun ñun ñu am problème waaw kon bismillah allahumma salli ala muhammadin wa ginnaaw bi nga waxee lool allahumma iftah lii abwaaba rahmatik allahumma eebur eh, yàlla iftah lii yàlla nag ma ubbil abwaaba say bunti rahmatika sa bunti yërmande yu bari waaw waaw yërmande yàlla dafa yaatu wa rahmati wasi'at kulla shay waaw nee na sama yërmande dafa lamb lépp yaatu na ba lépp xaj waaw lépp amul dara loo gis lu dul ne yërmande yàlla mooy daw ci kawam hatta naar naam hatta naar jahannam yërmande yàlla daw ci kaw sinon day fay waaw yërmande yàlla mooy daw ci lépp wa rahmati wasi'at kulla shay te naar génn ci waaw waxoon nañ la même ni dugg safara sax ci yërmande yàlla lañ newee safara waaw parce que façon nit ñooñu foo leen yóbbu fu dul safara du ñu xam yàlla boo leen yóbboon aljana dañuy insouciant moo tax suñu borom ne gars yi waxul dëgg rek gis nga dañuy nekk dañuy dem safara ñu leen di waayu mbugal ñu naan rabbana waay waay axrijna minha fa in udna waay waay suñu borom génn ñu al safara waay bu ñu delloo dinañu nekk ci lu baax suñu borom ne waxuñ dëgg waaw wa qaalu yaa Maalik bi ñuy woo Maalik naan ko ñaanal ñu sa boroom waay ngir mu génn fii bu ñu demee dinañ defaat lu dinañ dinañ euh, def lu baax suñu boroom ni noonoo waxuñ dëgg buñ leen delloo gis nga buñ leen wala buñ leen delloo woon la aadu lima nuhu an dinañ dinañu dellu hmm, ca lañ leen doon tere mooy ca caay-caay gaag weddi yàlla gañ ñëwoon kooku nag buur yàllaa leen gën a xam mbir yi mooy ñii safara baax ci ñoom ngir moo tax bu demee nangu nañ sax ne léegi yàlla am na ay rabbana bu ñu waxul rabbana yaa maalik ud'u lana rabbaka yaa léegi d'accord nañ ne am yàlla am na moom ñoom it ci biir ñu yuuxu di woor seen mooy kon loolu yërmande yàlla la gi tax ñoom ñuy tudd tudd turu yàlla la moo ko gën a màgg waaw sauf que ñoom fi ñu leen dugal mooy foofu approprié ngir ñoom moo tax ab abwaaba rahmatillah dafa bari ñun nag liñ koy ñaan mooy fi nga xamante ni loolu la yonent ma lay saar wax bu ñuy ñaan borom bi ñu ñaan koy firdawsil aala yal nañ ubbil foofu ubbil ñu li nga xam ne mooy ridaahul aala may ñu bi nga xam ne mooy bi gën a màgg bi nga xam ne laa saxata banda nga xam ne amulum sànji ginnaaw moom ah sopp bokk ci ñi nga xam ne am ngërëmum ngërëmu yonent am alayhi salaatu wassalaam kon lii la mooy ñaanu dugg jàkka mooy ni même buñ la ko waxul fii yaay xam ne lool ci la yonent ma ne sax jàppee bi dugg ci jàkka yi dafa ñaan bismillah allahumma salli ala muhammadin wa sa tànk ne waaw dugg ci jàkkaay Kaaba gi waaw ah. Ah. am na lu ñu Mawlana Ibn Umar daldi xamal tamit kenn yonent bi alayhi salaam bi mu séenee Kaaba gi am na ñaan gum def mu ne comme ni nga xamante ne nii kom ni nga xamante ne nii noonu la ko al imaam ash-Shafi'i rahmatullahi alayhi daal di solowee ci musnadam al imaam al Bayhaqi andi na ko ci as-Sunan al-Kubra mu jaar ci yoonu al imaam ash-Shafi'i rahmatullah alayhi mu ne axbarana Sa'id ibn Salim an ibn Jurayj waaye al imaam ibn Jurayj mu ne anna nabiyya kana yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kaana idhaa ra'a al-bayta rafa'a yadayhi wa qaala mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ma soon a gis kaaba gi doon wax lii ne allahumma zid haadha al-bayta tashrifan wa ta'dhiman wa takrimaw wa mahaabataw wa zid man min sharafihi wa karamihi mimman hajjahu wa i'tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa birra am na wa zid man sharafahu wa karrama waaw wa karramahu mimman hajjahu wa i'tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa birra waaw càllale bi fii problème ndax mooy jokkaloo al imaam ibnu Jurayj moo ko nettali ci moom yoonam la ko al imaam ash-Shafi'i rahmatullah alayhi solo waaye dinañ ñëw après mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam bu mësoon a gis Kaaba bi ndax parce que il faut pas ñu il faut ñu ñu ñu ñu plonger wu ci Kaaba gi jamono jooju ñu mel c'était pas tey jii. ci jumaadal uula 1440 hein tombé le 21 janvier 2019 ni Kaaba gi mel ah non mooy que ne dafa am clôture bu rëy boobu nga mu xam ne nga xam ne mooy jàkka ji dafa am clôture jumaa jumaa Kaaba gi léegi du dangay tollu fee rek xanaa nga nekk fu kawe tiim te boo nee fu kawe sax doo ko gis gis nga li ñu ko tabaxee léegi ak étage yooyu mooy melu woon noonu amul woon clôture. mooy ne kon boo soree fële te kër yi dañ koo wëroon mooy boo xasee génn yow bala ngay dugg si ci jàkka ji mooy da nga koy séen kon lii muy wax mooy yeneen saasaam bi mu séenee kaaba gi rek dafa ñaan lii waaw loolu nag la wax ak bu dee nit la koo xam ne bon je ne pense même pas parce que avion du jaar noonu yaakaaruma ko mais daal mu toll foo xam ne mais loolu dina jafe parce que léegi ak hôtel ya jege ak mur yéeg ak li nga xam ne mooy tabax yi daanaka kaaba gi moom boo dugal ci biir boo ko gis même kaaba gi extension bi am yokk giñ ko yokk ak étage yi ak yooyu noonu day tax daanaka doo ko gis <laughs> waaw mais daal mooy boo ko gisee kon mooy ñun nañu projet ci jamono yooyu que ne kaaba gi de loin ko mën a gis ah de loin bala ngay dugg si ci kaaba gi sax mën nga ko ba ci jàkka ji mën nga ko gis lool nag la imaam Ibnu Jurayj di wax ne Yonent mi alayhi salaam moom de bu ma soon a gis Kaaba gi rafa'a yadayhi da doon yëkkati ñaari loxoom wa qaala mu ne allahumma eebuur yàlla mi nga xam ne ci melo yu mag yi tur yu kawe yi allahumma zid yokkal yàlla nga yokk haadal bayt sénéeg bii tashrifan ak teera ak teddaange wa ta'ziman ak mag wa takriman ak teraanga wa mahabatan ak loo xamante ne vraiment bu ko nit gisee rek day am lu mu mu xam ne mu ngi devant quelque chose d'immense voilà mbir mu rëy rëy nga xam ne vraiment sa force pas le respect kese mais lu raw le respect ah wasit te yàlla na nga dolli man sharafahu képp koo xamante nii teral nga kaaba gi wa karamahu nga mag nga teddal ko teral ko mooy fonk ko ku mel noonu yàlla na nga ko yokk mimman hajjahu képp ci képp koo xamante ne nii daf ko aj na waa tamarawu mu ñëw ngir ziyaar ko waaw képp ku ñëw fonk kaaba dal koy màggal ba pare ñëw ngir aj si wala ngir umra yàlla na nga dolli waajoo jële tamit tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa birra yàlla na nga ko yokk tamit moo mën tashrifan Ah, ak honneur wa takriman akuk teraanga wa ta'ziman akuk màggaay wa birran ak mbaax waaw moo tax xadiis bi wax nañ la am na problème al imaam al Bayhaqi xam nga sànq solo na ko bi mu ko indee dane hada munqati' waaw xadiis bii mun inqitan dafa am ndax diggante al imaam ibn Jurayj <laughs> ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam c'est c'est mais gàpp la gàpp ah mooy gàpp la voilà <laughs> moo tax mu ne lii munqati' la mooy dafa dog de mooy ah affaire bi jokkuloowul wala hu waaye mu ne wala hu shaahidun mursal an Sufyaan ath-Thawri an Abi Sa'iid ash-Shaami an Makhuul annahu qaal parce que imaam Ibn Jurayj en du taalibe saxaaba loolu moo tax ma la gàpp la <laughs> moom du taalibe saxaaba al imaam Ibn Jurayj rahmatullahi alayhi moom du du du saxaaba alors que moo tax mu ne am na nag luy luy loo xam dafa ñëw comme beneen xadiis bu ñëw di seede bi que ne ah même bu dee lool la waaye wax ji am na cosaan de ndax mu ne ndax mursalu makxuul makxuul moom taalibe saxaaba yi la ñoon la woon makxuul ah mu ne ci mursal boo xam ne mu ngi jaar ci al imaam Sufyaan ibn al-Thawri rahmatullah alayhima an abi sa'id ash-shami mu jële ci abi sa'id ash-shami an makhul mu jële ci makhul annahu qaal mu ne kaana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala makkata fara'a al-bayta rafa'a yadayhi wa kabbara wa qaala allahumma anta as-salaam wa minka as-salaam fa xayyinaa rabbanaa bissalaam allahumma zid haadhal bayta tashriifan wa ta'ziiman wa takriiman wa mahaabah wa zid man xajjahu aw i'tamarahu takriiman wa tashriifan wa ta'ziiman wa birran. mu ngo ah mu ne mu ne mu ne Ah. mu ne moom yonent bi mu ne mu ne kii imaam Maxuul mu ne kaana nabiyu ah mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam di nekkoon na idaa daxala makkata bu ma soon a fara albayta mu gis alkaabatu sharifa mu gis néegub yàlla bi azza wa jalla rafa'a yadayhi day yëkkati ñaari loxo mi wa mu ne allahu akbar ah mu ne allahu akbar mu ne allahu akbar ah ba pare ginnaaw loolu ginnaaw loolu mu ne allahumma ee buur yàlla anta salaam yow yaay jàmm buur yàlla mooy kiy mucc laate mooy boroom mooy zur ku mucc rek ku nekk ci la paix jàmm moo la ko moom buur yàlla mooy kala ci ka ka ka ka tax nga ne ci waaw ka tax nga ne ci mooy zur salaama wa minka waaw yaay assalaamu mooy jàmm dëgg-dëgg mooy kiy mucclaate hein wa minka salam te la paix jàmm ci yow lay tukkee hayyina rabbana bi salaam ñu ngi lay ñaan yow borom bi subhaanahu wa taala nga daal ñuy nuyu ci sa nuyoo bu màgg boo bale di assalaam ah wa salaamun walhamdulillahi rabbil aalamiin tahiyyatuhum fiihaa yawma yalqawnahu salaam wa aaxiru da'waahum anil hamdulillahi rabbil aalamiin ah kon nag fa hayyinaa yal na nga ñu nuyu ah rabbanaa yow suñu boroom bisalaam ci jàmm allahumma ee buur yàlla zid yal na nga dollee yokk voilà zid yal na nga dollee yokk haadal bayt sa néeg bii tashrifan waaw ak honneur yal na nga koy yàgga yokk koy teraanga wa ta'ziman aku màggaay ak teraanga tashrif ak takrim sorewuñu lu ñuy tekki wa ah? mooy liñ la waxoon sànq nga xam ne sa force lu raw le respect wazid te yal na nga dolli man képp koo xam ne xajjahu aj na ko awi tamarahu wala mu ñëw ziyaar si ko mooy umra takriman mooy li ñuy takriman wa tashrifan wa ta'ziman nga yokk ko teraanga honneur màggaay ak yiw kon affaire bi lii la woon ah xoolal al imaam at-Tabaraani leneen luy dëgëral yi parce que ba léegi danga naan mursal la dëgg la imaam al-Bayhaqi li mu wax ne euh, lii nag euh, munqati' la waaye dina ko jàppale li nga xam ne mooy mursalu makxuul bi imaam at-Tabaraani euh, daal dinay solo raxmatullaahi lu mel nii tamit mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sauf que nag euh, bii nii euh, moo tax sax moom moom moom riwaayam bi moom moom amaana moo tax imaam al-Bayhaqi tuddul sax bii parce que bii moom problème bi mooy dafa amul matruk waaw dafa amul matruk waaw moo tax bii moom de façon kenn sukkandiku ci bu doon moom kese la déglul ma wax la li mu wax daanaka lii la waaye dafa amul matruk mooy koo xam ne ay waxam jarul na dàq ganaar moo fa ne xoolal imaam at-Tabarani yi dane yonent mi aleyhi salaam mooy càllale pas moom moo toog di wax

Aasim bi nga xam ne moo nekk ci càllale bi matruuk la waaw mooy koo xam ne ay waxam jarta dàq ganaar waaw imaam ibn Adiy ne gis nga Aasim ibn Sulaymaan mii yu'addu mimman yada'u al-hadiis waaw gis nga Aasim ibn Sulaymaan mii dañ koy boole ci ñi nga xam ne bokk na ñi nga xam ne ñoom la boroom xam-xamu jarh wa ta'dil yi di recenser ne kii bokk na ci ñi nga xam ne ay fomante ko to xadiis la woon mooy da doon créer ay xadiis yoo xam ne existé wul na lu dul ci seen muxuy mooy ñoo ko doon créer yonent bi alayhi salaatu bokk na ci liñ koy tuumaal waa ji naan fii

kaana yada'u moom da doon teg da doon da doon da doon da doon créer ay xadiis daal moo tax imaam an-Nasaa'i ne matruuk non kii moom matruuk la moom imaam ad-Daaraqutni kaddaab non waa ji seen kaddaab la kat ci kat nar kat international la ah al imaam Ibn Hibbaan ne laa yajuuzu ah ah ah katbu hadiisihi illaa ta'ajjuba mu ne noo see ka Aasim mi nag moom daganut warut ñuy bind ay xadiisam lu dul xanaa ngir ngir yéemu ci ko waa tellement il était extraordinaire ci fomenter ay xadiis créer ay xadiis di di wax yoo xam ne naan yonent saa sala ko wax di créer ay xadiisam te dara du ci dëgg mu ne loolu moom dagam jarul kooku ay xadiisam li ko bind ci boppam du yoon xanaa ngir ngir yéemu mais moo xoolal ma gars yi moo muy muy kaddaab noo waddaa nag ci am na ñoo xam ne ñun vraiment mais mais créer ay nañ ci. mislu hada xanaa di ko bind ngir loolu ngir yéemu ko nit ñu mel nii nekk am nañ <laughs> amoon nañu boobu ba léegi am nañu ñoo xam ne ay kaddaab lañu yor seeni kaala ak seeni kurus ak seeni mbaxana ak seeni seeni babush ay nit ñu bari topp leen ah ñu leen woowe sax sëriñ ndekete ay kaddaab wóor lañu waaw. loolu moo tax ma la keroog bi ñuy gis Yahya ibn Ma'in mooy mooy mooy jotaay biy weesu loolu mu doon wax loolu ma ne li ñoom Muhammad ibn Sirin doon wax inna hadha al-amru diin mbir mii diine la bañ a moo tax xadiis bu bu dee bii moom bu imaam Tabaraani bii moom taxul ñuy wax <laughs> waaw xanaa bu mag xool bi <laughs> waaw ak bu imaam Ibn Jurayj bi moo tax imaam al imaam al Bayhaqi ci loolu la lem ci la yem sax tudd xam naa bi yoom hoo non kii moom xaaral ko <laughs> kii moom laa yajuuzu katbu hadiisihi katbu hadiisihi illaa ta'ajjuba xanaa ngir di ji di ji di ji yéemu <laughs> waaw kon nag affaire bi loolu noonu euh, ngi ah kon mu ngi noonu euh, même bu dee ne euh, Abu Sa'id Ash-Shami Abu Sa'id Ash-Shami xam nga sànq wax nañ la càllale bi al-Imam Ash-Shafi'i rahmatullahi alayhi mooy mursal da mooy ki mu jaar ci mooy mur ki imaam al kii doon wax euh, al Bayhaqi mu ngi mu ngi ci imaam mu ngi mu ngi mu ngi euh, kim doon wax ne mu ngi ci euh, musnadu imaam al Shafi'i naka noonu mu ngi ci sunan al kubra bu imaam al Bayhaqi xam nga ne ne woon am na imaam al-Bayhaqi dane waaye am na lu koy lu koy seede ci xadiis boo xam ne mursal la bu jaar boo xam ne mooy tudduñ saxaaba bi imaam Sufyaan an Abi Sa'id bu dee am na ñu naan Abu Sa'id ash-Shaami mi am majhuul mooy xamuñu ko moom am na ñu naan Abu Sa'id ash-Shaami majhuul la waaye imaam Ibnul Qayyim rahmatullah alay ci Zaadul Ma'ad bi mu ëndee affaire bi da ne da ne mooy xadiis allahuma mu mu makxul bi ànd yonent mi alay salaam bu mësoon a gis kaaba gi day yëkkati loxo bi wa yukabbiru wa yaqul allahumma anta salaam wa minka salaamu hayyina rabbana bisalaam allahumma zid haadhal bayta tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahaaba wasid man xajjahu aw yatamarahu takriman wa tashrifan wa ta'ziman wa birra mu ne wa huwa mursal alimaam ibnul qayyim lii la ci teg dane wa huwa mursal xadiis bii di mursal la walakin waaye sami'a sami'a haadha Sa'iid ibnul Musayyib min Umar ibnil Xattaab radiyallahu anhu yaquulu voilà euh, <laughs> <laughs> lii nag à vrai dire lii moo dëgëral xadiis bi lii al imaam Ibnul Qayyim di wax moo dëgëral xadiis bi waaw sinon imaam Ibnu Jurayj munqati' la mooy dafa dog parce que rupture bi dafa rëcc bi jaar imaam Makhul yaa ngi dégg sànq ñu naan la Abu Sa'id ash-Shami am na ñu ne majhul la xamuñu kon ba léegi kon mooy lañ ne woon sax lii da koy seedeel loolu mën na nekk problème mais lii nii nag lii moo ko dëgëral moo tax ñaan gii ñu koy wax ci ñaan yi boo fàttale ko ci zaadul xujjaaj zaadul xujjaaj ilaa baytillahil xaram joxe woon nañ bokkoon na ci ñaan yi ne woon ñaan yi da koy ñaan boo gisee kaaba gi ak yëkkati sa loxo ne allahu akbar yëkkati sa loxo nga ñaan ñaan gi parce que lii moo ko dëgëral déglu l'imam Ibnul Qayyim mu ne walaakin waaye sami'a haadaa dégg na ñaan bii lii nii Sa'id ibn al-Musayyib imaamul imaamu taabi'iin Seydina Sa'id ibn al-Musayyib dégg na ko min Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mooy dégg na ñaan bii Seydina Umar al-Khalifa ath-Thani radiyallahu ta'ala anhu ar-Rashid yaqulu haadaa muy wax ñaan bii di ko wax te loolu nga ne ma hee yow léegi sa loolu fan la ne nga ne qad rawaahu al imaamul Bayhaqi moo ko solo ci as-sunan al kubra ci sanad boo xam ne bu xasan la imaam ibn eh, eh, Sa'id ibn eh, al-Musayyib mu ne sami'tu Umar yaqulu idha ra'a al-bayta allahumma anta as-salaam wa minka as-salaam wa hayyina rabbana bissalaam allah mu ne man Sa'id ibn al maa dégg xam nga moom moo toog am na benn bi mu nee gone parce que moom jamonoy Seydina Omar gone la woon mu ne damaa dégg Seydina Omar di xutba ci ci ci minbar bi naka la dégg xutba bi xutba bi yépp la mokka la Seydina Sa'id ibn al-Musayyib allahu akbar ah waaw moom moo déggoon moom lañuy ñuy nettali de moo déggoon ayyaamul xarra moo déggoon ah ak nodd ci biir ci ci xabru yonent bi alayhi salaam fekk ba gaay di saccager Médine ah <laughs> ba saxaaba yu bari dal woon ci faatu léegi mu nekkoon moom sami'tu Umar maa dégg Umar sayyidina Umar radiyallahu anhu yaqulu wa idha ra'a al bayta bu gisee al bayta néegub yàlla bi alxaraam kaaba gi zaada allah sharafan muy wax ne allahumma buur yàlla anta sanaam yow de ci jàmm xam ne mooy jàmm sanad bu hasan la ah, sanadam xasana ah, mu ngi noonu kon bon tey gis nañ nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam dugg na ci ci mu mu mu ngi dugg ci kaaba gi waaw léegi mooy gis nañ ne laata muy commencer tawaaf bi dafa jàpp mooy dangay imaginer ñëwul ba ci biir Kaaba gi di jàpp dafa jàpp ca biti dooru dugg comme li Sayyidatu Aisha wax dafa jàpp li mu jëkk bi mu dugg xadima ba mu lammaa ah, anna awwala shay'in bada'a bihi hiina qadima annahu tawadda'a thumma taafa bil bayt li mu jëkk def mooy dafa ñëw dafa jàpp après dooru dugg mais am na xadiis yu wan ne boo gisee kaaba gi danga koy dangay wax ñaan yi allahumma anta salaam wa minka salaam wa hayyina rabbana bisalaam ah allahumma zid hadha al bayta wa ta'ziman wa takriman wa mahaba wa zid man hajjahu ah, euh, après buy dugg buy dugg ci jàkka ji da ngay jiital sa tànku ndejoor ndax moo ñu ko jàngaloon wax bismillah allahumma salli ala allahumma iftah li abwaaba rahmatik hein après léegi bu duggee jiital tànku ndejooram waaw jiital tànku ndejooram nga gis ne yonent bi alayhi salaam gis nga yu accès Sayyidatu Aisha nee na li mu njëkk def dafa jàpp après dem tawaaf nekku fi protocole bon on va passer regard dem xool kilifaay dëkk bi d'abord ak yooyu déedéet déedéet li mu def mooy li ko tax a jóg ba muy génn dane labbayka allahumma hajjatan wa umra labbayka allahumma umratan wa hajja ba mu ñëwee la mu wuyu woon ba mu ñëwee ba mu duggee Makka direct dafa jàpp dem direct nekk ci kaaba gi waaw te pourtant Makka am na ñu fa ne am na ñu ko fa toogal ah am na ñu ko fa toogal ñoom Attab na Asid ak ñooñu moo ko fa toogal mais le gouverneur ki nga xam ne moo ko fa toogal mën nañu équivalent le gouverneur de la Mecque ki nga xam noo fa toogal ma mi alayhi salaam mooy wàlliwam moom la fa teg mais bi mu ñëwee neewul xaaral je vais passer chez le gouverneur kii après moo xool waa dëkk bi sama mbokk yi ñuy waa Quraysh ay ah, waaye sama dëkk baa ngoongu waaye kii mooy direct ci li nga xam ne moo ko tax a jóg wax nañ la wax naa la yàggati laa wax ñun li ñu tardeel mooy bu ñu ñëwee jamais ñu commencé ci li ñu tax a jóg fa la ñuy nekk di waxtaan waxtaan woo xam ne vraiment mënoon na ñàkk ba tax li ñu taxoon a jóg vraiment sinon boo moyul du ñu ko def wala bu ñu koy def na mu gën a ñàkk euh, mate lañ koy defe wala ñu repousser ko ba beneen yoon yàqal ci ñoo xam ne jàppoon nañ ne comme que wax bi mbir mi dañ ne na commencer quinze heures ñu commencer 15 heures bu ko defee moom après am na yoo xam ne lu mu war a dox yi ndax buñ commencer 15 heures dinañ pare loo xam ne une heure la ñu war a jëlal moom mu programme joxe rendez-vous ne bon xam naa dinaa yu mel noonu wala leneen lu mu woon rek bu ñu yéexee defuñ ci mooy dañuy repousser affaire bi soit moom mu dem du fekk affaire mbir mi wala rek mu toog fa fausse fële te yooyu yépp manoon naa ñàkk waaw mooy la même chose liñ la waxoon ba mu demee kër ki nga xam ne euh, euh, euh, moo ko ne woon ki Ibn Malik atab bi mu wax sànq tax. Eh, ki ko kaay jullil ma sama kër mu de waxoon nañ ko fan yi benn bërëb ma dàppe ko jullikaay hein kon loolu lu am am solo la léegi kon yonent ma lay saa saam kon gis nañ dugg na ci kaaba gi léegi nag bi mu duggee ana la def mooy taafa Sayyidatu Aisha wax nañu ko summa taafa ginnaaw gi mu daldi taafa bil ci mu daldi wër def tawaaf li nga xam ne mooy néegu bi yàlla bi léegi nag ba muy dugg fan la jaar ban buntu la jaar loolu <laughs> da muy dugg ci kaaba gi ban côté lu duggee xataa xataa saa <laughs> foofu euh, loolu wala ñu bàyyi bii di ñëw hmm? <laughs> waaw wala nañ wax lool après bii di ñëw ñu ñëw rek ci wàllu dugg ci wàllu tawaaf bi ak ahkaamu tawaaf bon yooyu waxoon nañ duñ ci ñëw attends attends attends précision parce que bala ñu fi kii yoo xam ne parce que am na loo xam ne dañ ne woon nañ ko zaadul xujjaaj duñ ci yàgg yenn yàgg yi mooy kantaa lan mooy condition wu tawaaf ak masala yu bari yoo xam ne gisoon nañ ko foofu lu jëm ci wàllu tawaaf nous ne sommes pas pour les aborder waaw. waaw condition yu tawaaf yooyu ñun waajibaatu tawaaf yooyu en tout cas dañuy wax daal loo xam ne lu général la comme jàpp ak fi ngay commencer ci tawaaf bi ak nan nga koy defee ak tamit ah yonent ma ne saaf fii nag bi muy agsi lan la def laata muy wër nañ al intiba dinañ gis loolu ah insha allah ci jotaay bii ñëw mais léegi euh, nañ wax benn affaire Euh, nañu nañu nañu nañu nañu wax benn benn affaire mooy yonent mi aleyhi salaatu salaam imaam al-Bayhaqi dafa solo solo ci mooy fan la duggee fan ban bunt la duggee bunt yooyu nag xam nga léegi bon bi ma keroog laa gis ci teela bi kii yi mooy bunt yi da gis baabu maliku Fahd yooyu temps yi lool lañ def waaw ay bunt bi buntu maliku Fahd mooy buur ba fa newoon ak yooyu bi génn àddina 2000 xaw ma côté 2000 yooyu mais moo tax bo ab parce que ndax est-ce que léegi ba mooy mais nit ñi war nañu ko xam buntu yi nga xam ne mooy yi ñu tuddoon ndax dañ doon xam ne fii moo féete woon ak côté xajarul aswad wala côté buntu bi féete ne loolu même bu ñu changer tour bi nit ñi war nañu ko. man a xam al imaam al Bayhaqi rahmatullah alayhi ah dane dafa soloo mu ne ah, ci as-sunan mu ne soloo nañu an ibn Jurayj jële ci al imaam ibn Jurayj mi ñu la tuddoon sànq an Ata ibn Abi Rabah mu jële ci Ata ibn Abi Rabah annahu mu ne Ata ne ibn Abi Rabah taalibi ñoom imaam ibn Abbaas ak ñooñu annahu ñoom mawlana ibn Umar annahu qaal mu ne yadxulul muhrim mu ne ki nga xam ne daal mooy armal mooy ki nga xam ne dafa ñëw ngir aj wala bunt bu mu duggee baax na waaw qaala nee na mu ne wa daxala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam min baabi bani shayba wa xaraja min baabi bani maxzum ila safa mu ne al imaam ne nit ki nga daal fu ko neex lay jaar waaw fu mu jaar rek baax na boo agsi pour agsi ci kaa bi mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam nag dugg na min baabi bani shayba dugg na porte bi nga xam ne mooy bunt bi nga xam ne mooy waa bani shayba noonu la port boobu tuddoon wa xaraja ba muy génn ba mu paree bay génn ngir dem safa ak marwa wa xaraja min baabi bani maxzum ila safa mu génn buntu waa banu maxzum dem safa ah, imaam al al bayhaqi mu ne hàdda mursalun jayyid lii de mursal la boo xam ne bu baax la ah kon nag ah, loolu loolu lu ñu soloo la lu ñu soloo la kon daal mooy lii lañ wax ci wàllu fan la dugge muy baabu bani shayba léegi ginnaaw biñ gisee lii yëpp dugg na léegi ana lan moo ci tegu ngir débuter tawaas bi incha allah ak nan la yonent bi aleyhi salaatu salaam wëre kaaba gi loolu la ñuy gis incha allahu taala ci jotaay bii di ñëw. wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala